salaamaaleykum mbokki soppe da baax ñu leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di leen ziyaara groupe sopp da baax programme spécial gàmmu 2016 waxtaanu jaar-jaaru sallallahu alayhi wa sallam ak oustaz El Hadj Niang lii moo du troisième numéro gannaaw démb moom dafay deuxième numéro bi kon mbokk yi ñu àndandoo déglu ki nga xam ne moo den oustaz El Hadj Niang mu ñëw ñu si ki nga xam ne mooy jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam troisième numéro بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى mbokki jullit yi mbokki lislaam ginnaaw biñ santee sunu boroom julli ci yenent bi sallallahu wa sallam ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci ak santam di leen ziyaar di leen baal àq di leen baalu àq di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu defal ñu jàmm ñu ngi ñëwaat fas yéene ànd ak yéen ci jaar-jaaru yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañu ci waxtaan wi weesu naka la xalimatu saafiya jàppe woon ci loxo yenent bi ginnaaw bi ko ñaari malaayika dikkalee xar dënn bi génn ci li tax soytaane di dox diggante jaam bi ak boroomam bi Xadija gisee loolu xelam dalut mu ne xale bi faaw delloo ko ci ay waajuram looloo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyeekoo ci kaw ga ñëwaat ci loxo yi waajuram bu jigéen muy Amina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk nag Amina ñaari ci biir ñaari at ko ci Madina al Munawwara ngir mu nuyu ji ay nijaayam waaye bi Amina génnee ànd ak yonent bi mu ngi jëlaale woon benn jigéen bu ñuy wax Ummu Ayman mu ay man ànd ak ñoom biñ àggee Madina def nañ fa weer ci biir weer woowu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam na si ay nijaayam bi ñuy dellusi si yoon wi biñ agsee benn place bu ñuy wax Abwa fa la feebar dikkalee Amina ba noonu la Amina wuyjee suñu borom subhanahu wa taala bi Amina génnee àdduna place boobu kenn nekk fa woon ku dul uh, Ummu Ayman ak yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam te jamono yooyu yenent bi mi ngi am juróom benn at kon moom mënul woon lu bari moo tax amina umu ayman moo ko defar daal di koy denc jàpp ci loxo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ko ci maamam ji doon abdul muttalib abdul muttalib daal di jël yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ak moom ñaari at moom abdul muttalib gisoon nañ ne ku bëggul yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam fonkoon ko tegoon ko ci kaw yi njabootam ndax abdul mutalib suñu borom subhanahu wa taala mayoon la ko njaboot waaye su ma saanaa toog ci kaaba ga doom yi ñu ñëwee dañuy toog ci suuf wër ko waaye saay su ma xamat ma saanaa ñëw da koy jël teg ko ci kaw teg ko ci palaasam ba nga xamante ni fa lay toog ndax fonk gi fonkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëgg bi mu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdul muttalib daawut lekk mukk lu dul muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy lekk ba suur mu soog lekk ci ginnaawam waaye moom abdul muttalib daawul nelaw mukk tamit lu dul muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nelaw ba pare mu soog a nelaw abdul muttalib noonu la fooki woon yenente bi bi mu demee ba ay fanam jege si mu dem ca doomam bu ñuy wax abu taalib waxtaan ak abu taalib ne ko maa ngi lay dénk sama sët bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam danga ma ko fonkal noonu la abdul muttalib yéene àdduna boobu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi am juróom-ñetti at kon mi ngi nekk ak maamam ji ñaari at mbokk yi dañuy gis ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam képp kuy am natt fii ci kaw suuf moo ñu ko ëppale ndax euh, bi mu nekkee ci biiru yaayam ci la baayam génn àdduna bi mu amee juróom benn at yaayam génn àdduna mu am juróom-ñetti at maamam génn àdduna mu tuxu ci loxo yi maamam dem ci abu taalib nekk ak abu taalib ba noonu la ko suñu boroom subhaanahu wa taala yónnee bi mu nekkee ci kër abu taalib abu taalib ci kaw njabootam moom it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci biir kër gi wane fa yenn ci ay kéemtaan yoo xamante ni lu njëkk ñu koy yónni wane na ko ci kër gi bokkoon na ci kéemtaan yi nga xamante ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane na ko ci kër Abu Taalib saa yu su ma saanaa ànd ak njaboot gi di lekk moom yonent bi dañuy lekk ba suur doonte njam wa la lu néew la waaye saa yu su famille bi ma saanaa lekk te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci doonte njam wa lu bari la duñ suur bi Abu Taalib seetlu loolu mu xam ne Muhammad mii day boroom barke la waaye ba tey bokk na ci kéemtaan yi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wane na ko fii ci biir kër Abu Taalib yi saa su ma ànd ak uh, doomu Abu Taalib yi di nelaw bu ñu yeewu dangay gis xale yi seen kanam yi dafay am ay laas am ay taas-taas boo leen gisee xam ne ñii day ci nelaw lañ jóge wala dañuy yeewu ànd ak tayal ba mu des ngeen di mbindeef sallallahu alayhi wa sallam su musaanaa yeewu doo gis ci kanam gi benn taas taas doo ci gis benn laas day yeewu tamit ànd ak cawarte ba suñ la waxee ne Muhammad day ci ay nelaw la jógee doo ko gëm waaye buñ ne ci solo la génnee da koy gëm ndax taar wa ak rafetam ba moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbokk yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam képp kuy nekk ci kaw suuf moo la dàq ba mu des yenent bi ñuy wax sayidina yusuf ndax suñu boroom subhanahu wa taala dafa xaaj euh, taar ci ñaar jël genn wàll jox ko yusuf kon yusuf moom moo jël genn wàllu taar bi nekk fii ci àdduna moo tax mbokk yi yusuf mës nay jàkkaarloo ay jigéen jigéen ñi di dagg seen loxo yi ndax taaru ko yusuf mi nga xamante ni taaru na ko te yëguñu ko léegi alxuraan moo ko nettali su ko keneen ko xoon mën nga koo bañ a gëm waaye alxuraan moo ko nettali ne xewoon na ci diggante Yuusuf ak jigéen ñi ndax taar bi nga xamante ni yonent bi euh, joxoon nañ ko ko muy yonent yàlla Yuusuf waaye ginnaaw Yuusuf mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci ëpp taar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu lañ gisee woon nekkinam ci biir kër Abu Taalibin bi Abu Taalib gisee loolu fonk lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci kaw yi njabootam Euh, mbokk yi kon ñu teg fii suñu baaraam ba beneen yoon ni ñëw xool yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkinam ci biir kër abu taalibin ak tukki bi nga xamante ni abu taalibin mosoon na koo tukki ànd ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dem dëkk bu ñuy wax saam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu